fayal ñoom tamit ñoo bàyyi ko ba Ndakaaru ànd ak ñoom ñu mën cee tudd al imam Aliou Mbaye moom tamit nekk naa ci jàkka jooju nga xamante ne moom lay jite man cee tudd tamit sëriñ alhaaji Abdoulaye Fall ak sëriñ Aliou Guèye ak Khalil Masali ñoom ñëpp di yëngatu foofu ci jàkka jooju nga xamante ne moom fa lay jite ajuma kon ci tënk rek euh, sëriñ alxaadi imam Ndari Diop moom la ñu dal jataay bi tey mu fas yéene ànd ñu jàngat al islam wa xaanun usra fi Sénégal xam naa ne bala ñu koy jox kàddu gi ñu fàttali mbokk yi ne suba incha allah dana ñu fas yéene ànd ak euh, sëriñ Mokhtar Kébé ci qadiyatu Palestine te mooy wàllu lu jëm ci wàllu Palestine rawatina lu jëm ci wàllu baytul muqaddas xam naa ne ñu fàttali mbokk yi rek ne ñu ñu xamante ne bëgg nañu ànd ak ñun waxtaan yi nii te jaarale ko ci organe de presse yi muy rajo ak télévision yi ak site internet yi. Benno FM dix h la ñuy jàllale waxtaan wi Lamfal FM ci guddi gi Zik Zik FM 23h RFM ci guddi gi RTS 10h wala 15h wala 22h rajo Baol Média en direct lañu ñuy def waxtaan wi en même temps danañ ko jàllale entre 14h 15h Sud FM ci guddi gi wala Fajri ñoom tamit ci guddi gi rajo Jant bi 0h rajo UCAB FM ci guddi gi bu dee Darou Moukhty FM. ak ñaaxeen FM ak Nasrullahi FM ca Kébémer rajo yëpp en direct la ñuy def waxtaan wi. Euh, ba tey tamit encore bokk na ci rajo yi nga xamante ne ñu jàllale waxtaan wi Moubarak FM ci Diourbel diggante 10 heures 12 heures Leer bi FM euh, ca Louga ñoom minuit wala entre 8 heures 9 heures ba tey rajo euh, kaddu Kajoor wala rajo Ngaay yooyu bokk nañ ci yi waxtaan wi ba tey tamit bu dee ci internet bi. alwafa daaru officiel wala alxadimiya wala Touba Vision wala Timis Actu ñoom ñëpp en direct la ñuy diffuser waxtaan wi ba tey tamit bokk na ci site internet yi nga xamante ne dañu jàll waxtaan wi muy Touba Monde ci en Italie alwafa daaru wala xasida online wala Cheikh Ibrahima Fall point daara ji vision tout euh, bokk nañ ci ñuy jàllale waxtaan wi ba tey tamit euh, Maqaama TV Euh, ba tey Touba Mbacké Touba TV ñoom ci guddi gi moom la ñuy jàll waxtaan wi kon ngir njëkkante waxtu bi rek dañuy jox kàddu gi al imam al xaabi Serigne Ndeye Diop ci tam boo am solo bii nga xamante ne moom la fas yéene àndak ak tey jàngat ko yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mbokk jullit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli seen sallallahu wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi nag ki nga xam ni mooy Cheikh Abbas nga xam ni moom la yàlla def mu toogee toogu cheikh bu mag bi fii ci dëkk bu sell bi di ñaan borom bi tabaraka taala mu defal ko wér ak kattan te yokk ay fanam lool di nuyu itam ñi nga xam ni ñooy autorité administrative yi nga xam ni itam ñoom ñoo nekk ci dëkk bi di nuyu waa moo muassasatul wafa ñi nga xam ni ñoom ñoo organiser mbir mi di nuyu nag ñépp ñoo xam ni ñu ngi toog jàkkaarloo am ñun waaye ñeneen ñi nga xam ne xëy na ñu ngi ci yenn ñi barab mën na am dañu jàkkaarloo ak ñun waaye mën na am itam dañu ñuy dégg di nuyu ñëpp di leen sant ah xam naa ni euh, yaakaar dafa foor waaye li ñuy wax rek moo di yàlla bu yaakaar tas ndax xam nga waxtaane wàllu yoon waxtaane wàllu qaanuun bu di justice buy dox ci réew waxtaane shariatul islam bi nga xam ne ni mooy suñu diine waxtaane ko jafe na waaye waxuma la nag nga koy waxtaanee te ay kàngam ay borom xam-xam yu fees del toog di la déglu wala ñu lay xool moo tax dañuy ñaan rek lépp loo xam ne lii dégg nañ ko fi bu dee lu rafet la wala lu jub la ñu xam ne ci kattanu borom bi tabaaraka wa taala la waaye lépp loo xam ne lii wax nañ ko fi te keneen gis si lu ak loolu ñu jéggal ñu ko itam xam ni àll bu gàtt la ndax nag wa maa utitum min al ilmi illa xam-xam moom yàlla moo ko moom waaye ku nekk si ñun daf si comp rek jox la waaye wala kulli xaal ñu delloo ko rek ci waxu borom bi sell bi nii allazina yastami'una al qawl wa yattabi'una ahsana saa yu waxkat bi waxee ba daaneel nañu seet lu ci baax lu ci dëppook dëgg ñu tiye ko lu ci baaxul wala dëppawul ak dëgg wala amalu leen njariñ ñu teg ko fële loolu rek la ñuy mën a suturaale ki nga xam ni moom la yàlla nattu ba muy yar a jël lu ñuy wax prise de parole ci public jàkkaarloog mbooloo di wax yombul kon noonu rek la mën a def pour ñu suturalante ñu ñëw nag tey waxtaan ci Maodo thème boo xam ne bii tem bu bu rëy la bu yaatu la ndax wax waxtaane ak xaanun rek xaanunul usra maanaam lépp luy loi boo xam ni mooy saytu mbirum mbirum famille nga bëgg ko waxtaane xajul si ñetti fan waxuma nag une heure de temps nga jël itam ci wàllu chariatul islaam itam nga bëgg ci waxtaan lu jëm ci wàllu famille xejul ci fukki fan waxuma ci une heure de temps waxuma la nag mu di ñaar ñoo xam ni lii chariatul islam la di watxun ilahiyun yàlla moo ko defaral boppam tëralal ko boppam kii nag di mbir moo xam ni mbirub doomu aadama la doomu aadama moo ko bindal boppam teg ku ne xam na ni chariatul islam alquran la sunna ak ijma alquran sunna muhammad sallallahu alayhi wa waxu borom xam-xam yi ñu segg yi ba wóolu loolu moom mooy cëslaay mooy les sources du droit musulman charia foofu lay sukkandiku waaye boo demee ci wàllu xaanun xaanun xam ngeen ni eh, ñiy atte yi ay loi rek la ñuy yëkkati jox leen yooyu nag ku ko defar mooy ay député député yi nag du ñu yàlla du ñu yenent te mën na am sax seen xam-xam màccul si wàllu chariatul islam ñoom ñoo defar lu ñuy wax code de la famille wala bokk lépp loo xam ni loi la buy buy buy buy wax ci mbirum mbirum famille mbirum njaboot kon xam nga boo bëggee wax ci ñaar yooyu yépp ci waxtu gat dina jafe lool waaye dañ ciy seet loo xam ne rek mooy lu am njariñ loo xam ne xëy na nit ñi buñ ko déggee dinañ si mën a am lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu jariñoo moo tax ñu bëgg gën a pratique xam nga théorie maanaam mooy rek ngay nit leçon yi tari ko te indiloo ay misaal ndax misaal yi rek nag mën a xamee exactement kon su fekkee dañuy dund ci réew mu mel na Sénégal nga xam ni dañ ni quatre-vingt-dix pour cent maanaam euh, maanaam juróom-ñeent fukk ak topp ci téeméer boo jël ñooñu ay jullit lañu kon ñu xam ni ñooñu li war si ñoom moo di ñu attewoo shariatul islam waaw ndax am lahum shurakaa'u shar'u lahum min ma lam ya'zan bihi Allah est-ce que da ngeen di attewoo leneen loo leen xam ne lii yàlla waxu pour ngeen koy attewoo kon bu fekkee dañuy wax pour cent maanaam juróom-ñeent fukk ak lu topp ci wàllu ci ñëpp daanaka ay jullit lañu kon bu ñu fekkee ñi ngi attewoo leneen ah war nañu seet ba xam lu tax ñuy attewoo leneen waaye wa ala kulli haal fuñ ko mën a tënk rek mooy ni réew mi tëddee. ndax da ngay dégg léegi ñu ne république lu mel ne Saoudia Saoudia république islamique la kon lépp lu ñuy doxal ci chariatul islam pur et dur ñoom charia rek lañuy ñuy mën a doxal leneen du ci dox nga dem ci réew mu ni Maroc donte la ay jullit lañu sax waaye léeg-léeg ñoom dañuy acté woo qanun nga dem fu mel ne république islamique de Mauritanie. république islamique la waaye léeg-léeg dañuy jëfandikoo xaanuun waaw te pourtant ay réewu jullit lañu réewu jullit lañu lan mooy indi loolu moo di ni réew mi tëddee réew mi ndax du ñun ñoo ko def du yéen du keneen waaye xëy na ñu ko dogal ñoo ne république laïque la lay nag si si si boo leen ko mënee dégg rek mooy koo xam ne dafay tëddee ne njaaxaanaay dafay tëddee njaaxaanaay donte ne bi ñu gën a tuuti ci yeneen i diine la ñu nekk ci a nasara aw yahudiya wala majusiya am na sax ay majus ñoo xam ne gëmuñu dara nekkuñu si diine lislaam nekkuñu si diine nasara nekkuñu si diine leneen waaye ay majus lañu yooyu yëpp dañu bëgg ci réew mi waaw te réew nag. daani ko ñëpp lañ jaboote moo tax bu ñu nee dañu nekk ci république lay waaw ñu ne naka la ñuy def charia bi waaye naka lañuy ñuy def leneen loo xam ne lii war nañ ko attewoo ndax ñeneen bi nga xam ne ñu ci biir réew mi di fi dëkk ak ñun te nekkuñu ab jullit kon dañuy xam ni al lislaam ci boppam diinul diina la fi dawla diine la ci biir diina yi ndax yeneen adyaan ñu ngi fi yeneen diine ñu ngi fi kon moo tax ñu ni al islam diinun fi dawla diine la ci biir réew mi waaye nag wala sa diinu dawlati waaye nag c'est pas la religion d'état du moom mooy du moom mooy diine mi ci dégg xaw ma la ko mën a déggee xam nga wax naa leen junj naa ne leen ne leen dafa am Saoudia ñu xam ne république islamique la Mauritanie ñu ne république islamique la. ñu ni Sénégal république laïque la kon moo tax ma wax leen loolu ni leen al islam diinun fi dawlati Sénégal wa laysa dawla di dawlatu diin diine ci biir réew mi waaye du réew mi ci déggin loolu nag bokk na ci ay asbaab maanaam yi sabab ñu indi yeneen i jëmtuwaay di ci atte lu mel na tey xëy na lii saba lii ngeen def mu di seen mawdu mu di qanunul usra di code de la famille code de la famille bi ñu koy wax bi ñu koy tëral def naa 1972 réew mi bi ñu koy tëral ay mag la ñu woo ay magu diine ñu nga woon tariqa mu ne dañu jël ay représentant ñu ñëw boo demee ci tariqatul muridiyya amoon nañu représentant dama xamatul Cheikh Gaynde Fatma la tarixatu Sénégal El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh mu nga fa woon boo demee ci ñaseen Baye Ñas euh, mu nga fa woon maanaam ci kattan daal diine euh, tariqa yépp seeni représentant ñu nga fa woon comité bi ñu ko saytoo ba tëral ko ah magu diine yi ñoom dañu ànduñu ci loolu bii façon wu tëralin ñoom ànduñu ci ndax daf si am loo xam ni dafa waroo ak shariatul islam ba tax ñoom ñu dem bàyyi waaye terewul ñi nga xam ne nag ñoo yore réew yore dogal ndax nag mbir mu ne ñu yore dogal ñoo koy dogal ñoom ñoo ko mujjee tëralal mu di ñu koy wax code de la famille moo fii wéy boobu ba léegi léeg-léeg moo am si ay changement pour dëppale ko jamono waaye waaye ku leexal lii mooy cosaanu code de la famille ci Sénégal xaanunul usra waxtaan nañ seen magu diine yi waaye ñoom ñëpp dañu àndoon que ni ñoom d'accorduñ ci code bi waaye xam nga buur moom kenn mënutu xëccoog moom moo tax bu fekkee buur dogal na loo xam ne lii xëy na yow da nga si gisul sa bopp te mënoo koo bañ da ngay dem rek ci li ñuy wax qawaidu shari moom moo lay mujj tënk ndax inna maslahat al am ka darurat al xaas fi l su fekkee yow nguur ñuy dogal jël na décision ni nangam la ñuy doxal te nangam boobu yow gis nga ni xëy na am na ci loo xam ne lii dafa waruk chariatul islam yow amoo kattan amoo doole pour nga mën a contre état ci nguy def amoo doole amoo kattan comme yàlla waxoon rek astaaleihim bi mu saytir amuloo doole boo mënee contre loolu kon looy mën a def rek mooy muñ te yow bu fekkee sa njaboot mën nga leen tënk si ñu moytu lu demee noonu ñu mën koo moytu masalan tey maa ngi ci boq boo xam ne bii. suuf su tedd la waaye ñu fi yeewoo ñëpp daane ko dañuy jëbbalu ci Cheikh Ahmadou Bamba di tarixatul muridiyya tey bu fekkoon tey ndigal ñëpp di déggal ndigal ci seeni kilifa lu ñu leen di sant kon mën naa am tey yenn loi yi ñuy doxal ci réew mi kenn du dem fu ñu koy exécuter dañu la ko fay doxal masalan tey képp koo xam ne kii tënku nga ci Cheikh Ahmadou Bamba fekkee ñoom dañuy dogu wala ñu bëgg que ni ëttu ba kat bu fa kenn yóbbu mbirum sëy ndax code de la famille bi ñuy wax dara nekk ci lu dul mbiru zawjiya maanaam mbiru sëy moo ci nekk mbiru fase mbirum miiraas waaw su fekkee yooyu ñoo ci nekk te yow mbirum sëy mën nañ ko takkee sa jàkk ja mbirum tas sëy mën nañ ko tase sa jàkk ja mbirum miraas mën nañ ko séddalee sa jàkk ja te bu bi doxal code de la terewu la ko terewu la nga dem sa jàkk ja ñu defal la sa sëy terewu la nga dem ci imam ba mu tasal la sa sëy terewu la nga dem ci borom xam-xam ba mu defal la sa miraas kon kay boo fekkee yow yaa tëmal sa bopp dem ni damay dem ci ëttu attekaay ba ñu takkal ma sama sëy wala ñu tasal ma sama sëy wala ñu defal ma sama miraas kooku itam sa ak taalibe day des sa ay taalibe day des ndax ba fekkoon dañu dogu ñun ñëpp ñu ay jullit lañu lépp lu jëm ci wàllu suñuy muamalaat wala suñuy wàllu ibaadaat dañu ciy sax mooy ci cin na ko suñu chariatul islam santé kon def naa ni coow du bari code de la famille di qanunul usra coow li bari na ci lool waaye dama yaakaar ne coow li lu kii bare bare bare bare ñàkk dégg ko mu ngi ñàkk koo dégg ak ñàkk koo gëstu xam nga sama mbokk euh, sëriñ si dañu bare alim kullu fannin te alim kullu fannin dama ne amul nit ki lu mu xamul daf koy bàyyi ak ko xam fasalu ahla zikr in kuntum la taalamun bu yàggul rek def naa fi benn waxtaan ci université waaye benn waaye ngi wax ba yëkkati code de la famille di ci wax mbirum euh, maanaam wala du zina dinañ ci ñëw insha allah waaye moom fi mu doon liggéey ak li concerné jullit yi bokkul ma ngay jaawale ndax lan da dul professionnel moo tax wala tax fu ma lay salak bi ilmu loo xam ne ni du amoo ci domaine d'expérience amoo ci xam-xam bu ci sori da ngay dem ci li ci xam nga laaj leen waaye tey si tey lu ñuy gis moo di sëriñ su bari tey dañuy toog rek ci télé bi wala ñu wër lañ tegal leen ay micro yooyu ñuy wax di ŋàññi rek di teg di ŋàññi di teg ndax lan lu si ëpp nag du ma nit lu ñuy lu ñuy ŋàññi amul waaye boo ko seetee quatre-vingt pour cent yëpp li ñuy wax ci code de la famille amu ci te dinaa leen si génneel léegi benn boo xam ne bi dina leen yéem jaaxal leen yéen ñëpp wala kulli xaal lii code de la famille lu tax ñu teg ko moo di bu réeroo amee loi boo gis rek réeroo yi am tax ñu mën ko yóbbu ci ëttu attekaay bu réeroo amul jàmm am def naa kenn du soxla kenn walla ñuy critiquer benn code kon nag ñu xam ne atte itam mook loi yi ñooy ànd ku teg loi teg attekaay boo demee ci sharia sharia ay téere téere alquran la ay addis wa sallallahu alayhi wa sallam ay waxu borom xam-xam ñu ne dajale yooyu nag lu ci tënk moo di defal bàyyil defal bàyyil xam naa ne xasaay li ngeen di lii ak lu baat yi di neexit doo ci jàng lu weesu defal bàyyil ndax cheikh bu mag bi loolu la santaane defal bàyyil li nekk ci téere moo nekk ci addis yi moo nekk ci téere borom xam-xam yi ñu segg yi ba jox leen nag xam-xam nañu waaw waaye si ci xam boo demee bi mu tegalee téere tegu addis tegu borom xam-xam tegu tarul dafa am ay maxaakim ëttu attekaay dafa am ndax nag fa daa falaa budda li naas min xaakimin nit ñi il faut ñu am borom bu ñu leen di attee ndax li ñuy bañ mooy fawda li ñuy wax anarchie ndax bu ëttee attukaay amul. loi amul ëttu attukaay amul rek nit ñi dañuy fettarlu dañuy fettarlu lu waay neex def mu jur fawda mu di anarchie faliyaasu billaah yaa nañ ci yàlla kon su fekkee réew mu na na Sénégal chariatul islam mi ngi fi ku ko bëgg a jëfe libre nga pour jëfe ko buur teroo ko kenn ku sa sëy lëg boo demee ca imam wala boog sax ba lay sëy bi sax takk gi def naa ni te bi mu neexee dañuy dem ca kanamu imam ñu ko imam kat dañu bëggante takkal ñu suñu sëy bi mu neex lool waaye gis nga bi fitna amee rek dañu tëb ay imam tëb nañu imam ña nga jëm sama maxaakim ya ña nga jëm ci barabu attekaay ya may faral di tooñ ni leen est-ce que mës ngeen gis benn nit mu am lëg lëg ci wàllu sëyam benn attekaay jëlee fee ni kaay ma atte la amul est-ce que mës ngeen gis nit dee génn àddina ñu war a miiras ay mbiram yoon ne leen kaay leen ma defal leen seen miiras amul est-ce que mës nañu gis ay nit nekk fi ba am euh, euh, juumoo ci seen diggante jëkkër ak jabar ba yoon dem leen jël yi leen kaay leen ma àtte leen amul kon kay su fekkee ëttu attekaay ña nga fay yóbbu sëy yi wala miraas yi ba naan code ba baaxul ak baaxul lu ñu war a seet mooy lu ñu fa yóbbu d'abord ak lu tax ñu fay dem lu mat a seet la loi yi dox ci biir Sénégal may na la su fekkee danga am jafe-jafe ak sa soxna demal seet imam wala boroom xam-xam mu géem a euh, def tawfiix si seen diggante géem leen jubale conciliation bi ngay wuti tribunal nga xam ne saa yi ngay attekat bi lu muy njëkk def mooy géem a jubale mais kooku koy imam mën na ko imam mën na ko borom xam-xam bu sell bu ci quartier bi mën na ko lu tax jébbaluñ leen loolu ne leen man kat dama am jafe-jafe man ak sama borom kër wala dama am jafe-jafe ak sama soxna dañuy bëgg nga yëwalal ñu ko boo leen yemoon foofu moom dina ko def bu fekkee dem na loolu mun fa sotti seet ngeen ba xam ni fii mu de tas rek moo fi des mais dellu leen ca imam ba ba tey buur terewu ko kenn ni ko ñun kat neexoowuñu waaye seetal diggante bi ñu ko war a defaree am nañu doom am nañu nangam am na nañu nangam léegi daal dañu bëgg a tas seetal noo ñuy loo ñuy defal ay irshadaat ay orientation wala loo ñuy digal ñun ñu tëral loolu ci kayit bu ñu tëralee ci kayit kayit ba gàddu ko yow sa borom kër ngeen dem ba sa ëttu attekaay bi ni ko nun kat alhamdulilah dañ doon sëy sëy bi nekkatu mënatu nekk waaye imam bañ digal nañu ba tas nañu ci anam yi kon dañu nekk ci réew yoon dëgg nañu ko ñu ko bu ko defee du ko si changé ndax yéen a ko décidé seen bopp al muslimuna ala shurutihim maanaam yu xallilul xaraam aw yu xarrimul xalaal yéen a ko décidé seen bopp lu xaraam nekku ci dara nekku ci xool nañ ko xam ne kat li ngeen diggee yéen ñaar dara xaraamu ci attakat bi ah, dëgg la kat imaam bi kat kon mu leen defal baax na dëgg la seen tas na dem bu dee wàllu miraas bi la itam yow xam nga ni nit dee na génn na àddina moo xam bàyyi la wala doom la wala dara pourtant imam yi euh, ngeen baal ma nag damay wax toujours ni miraas moom bu imam rek ko koy mën a def toujours waaye nag erreur bu magu Sénégal moo di fu nit dee rek ñu leen jox imam bi mu miraas erreur bu rëy la kooku moom fépp lañ koy defee ci Sénégal mais imam mën na bañ miraas mën miraas doonu imam terewul mën miiras borom xam-xam ñu ñu mën miiras sax te nekkuñu imam ñoo gën a bari ci Sénégal ñu jàng xam ilmul ilmul faraid te duñu imam ñoo gën a bari moos ñu nekk imam te mënuñu mënuñu doos mënuñu miiras damay tooñ toujours njaayee nit ñi leen imaamu njaayee nii nag ñoom miiras boo leen jox mën nañ ko mën nañ ko miiras te pourtant jànguñu ko te yéen sallallahu alayhi wasallam daf ñu mettre en garde jàngi leen miiras jàngi leen miraas te jàngal leen ko nit ñi ndax jamono ngi ñëw ñaari nit dinañu juuñoo ba di tegante bopp ci wàllu miraas te du ñu am ku leen ko séddaleen ndax njàngamaam tumuranke kon nag dongo yi ñu ngi leen di eh, encouragé itam lépp lu jëm ci wàllu ilmu faraid ñu gëm ci farlu bu baax a baax a baax a baax parce que jàngale nañu boo xam ne mooy gën a gaaw a dem bay na xaw say dégg liggéey mbirum code de la dafa jox ñu ne kat code de li ci nekk yëpp daal weesuwul nit ki bi mu juddee ba bu muy sàngoo suuf lépp luñ la si war a defal ci wàllu famille moom moo nekk fii ñu tënk ko fi moom la ñuy wax rek code de la famille boo juddoo ñu wutali ko kayitu juddu nii ngay jaaree pour am ay kayitu juddu ngeen dem ba màgg war a sëy code de ñi leen boo leen bëggee sëy kat mooy sorot yi bu matee sëy bi taxaw na soo leen demee ba mënatu leen nii ngeen di tase ëttu attekaay sàngam ngeen koy yóbboo nii ngeen di def pour mën fa dugg nii ngeen di def pour mën sëy bi tas bu doom juddoo ñun la kat doom bi demal nga déclaré ko defal nangam defal nangam bu nit dee ñun la bu fekkee ci yemoo ca quartier ba yemoo ci sëriñ ba ñëwal ci tribunal bi waaye léegi léegi ni nga fiy def loolu donc nag moo nekk ci code de la famille waaye nag xam nga sànq maa ngi lay wax ni la ndax dañuy wax ni al islam wal qanunul usra l'islam ak ko la famille waxoon naa leen ci muqaddima bi ni leen sharia kooku watul ilahiyun la yàlla moo ko tëralal boppam yàlla moo ko tëralal boppam ndax alquran moo am ak sunna yeneen yépp ci foofu la ñuy mën a sukkandiku borom xam-xam ak xiyaas ak yépp dañuy dellu rek ci alxuraan ak sunna kon lu ñu mën a wax rek mooy alxuraan ak sunna moo fi nekk loolu nag du yàlla la yàlla moo waxal boppam ni bu fekkee wax naa yonente bi wax amatoon looy seet exécuté rek par force wa ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alxiyaratu min amrihim bu yàlla waxee yonent wax keneen amatul loo ciy seet baax naa bon naa lii laa si jëlee lële amatul waaye lii nga xam ne mooy code de la famille mais doomu aadama moo ko defar doomu aadama moo ko defar kon kenn forcé wu la pour nga jëfe ko kenn forcé wu la pour nga jëfe ko naa moom leen moom laa ngi dindi léegi si passage ni leen ku fa dem pour régler sa mbiru sëy yaa fa yóbbu sa bopp tribunal ku fa dem pour régler sa mbiru miraas yaa fa yóbbu sa bopp ku fa dem pour leneen nit yaa yóbbu sa xam nga damay joxe misaal toujours que ni lan mooy wane ni code de la famille lu ci nekk kenn imposé wu ko kenn moo di tey si tey boo leen déggoon ni diw kat rey na nit place sàngam wala nit kat taal na kër sàngam balay suba rek procureur jël suuf. balay suba procureur jël si ko ndax loolu dafa bokk nag mbirum diine wala leneen dara jotewuñu dara mbir la moo xam ni société bi yépp ñoo ko bokk waaye ñoo leen doon wax sànq ñi leen kenn gisagul ku am lëj lëj sa wàllu sëy procureur la kaay ma defaral la ko ñëw ñu defal ko kenn gisagul sa miraas am lëj lëj procureur jël si ñu la kaay ñu defaral la sa miraas par force donte la dee sax am na téeméeri at bi mu dee léegi tànk demu leen fa yoonu ñoom nekku ci kon kay yooyu lañu war lijjanti d'abord xiir nit ñi ñu yem ci seen ëtt d'abord bu ñu yemee ci ëtt yi kon kay du ñu soxla di dem ci tribunal ba naan code de la famille baax na baaxul ñaata jumaa ñoo nekk ci quartier yi ñaata jàkk ñoo nekk ci quartier ci te xanaa jaq bu nekk sax taalim ñu nga fa yoo xam ne war ñu nañu mën a régler ay mbiru àddina kon ñu xam ni lu ñuy wax ci code de la famille moo xam dafa am lu ci dëppook charia ak dafa am lu fi warook charia problème bi nekkul foofu problème bi ngi nekk ci ki koy jëfe ki koy jëfandikoo ki koy jëfandikoo xam nga wolof day wax naan ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa borom code de la famille nag code de la bii jullit yi moomuñu ko chrétien yi moomuñu ko euh, euh, majus yi moomuñu ko ku ko moom mooy réew mi réew mi moo ko moom moom code de la famille kon ñu xam ni am na ci loo xam ne xëy na concerné na jullit yi waaye am na loo xam ne dafa concerné ñu dul jullit yi moo tax moo demee ci lu mel ne wàllu miraas lu ñu bëri di réere wàllu miraas dafa am partie boo xam ne dañ ko jagleel ni succession de droit musulman mbirum succession la mbirum séddale miraas la boo xam ne dañ ko jagleel jullit yi lu ko dalee ci lu ñuy wax article 571 du code de la famille 571 code de la famille bëgg a xam luy wàllu miraas ci code de la famille bu fekkee mën nga gëstu si lu ñuy waxee article foofu ngay commencé article 571 juróomi téeméer ak juróom juróom juróom-ñaar fukk ak benn foofu la ñu commencé di wax ci naka la ñuy doxalee noonu ak jullit wax dafa ni képp koo xam ne kii wala boog ni lii ñuy bind fii nii ña koy appliquer ci ndono koo xam ne kii bi muy dund wane woon na ni moo xam ci wax wala si jëf ba ñépp xam ni kii bu fekkoon ku dee dina wax dañ ne sama ndono nañ ko def ci wàllu jullit kooku nag des que tawil moom loolu la wax nee na képp koo xam ne kii yaa ngi nekk ci biir Sénégal te bi ngay dund sa doxin sa jëfin wane na ni kat yow xëy na am nga bëgg-bëgg ni boo dee ñu séddale la sa ndono ci wàllu charia loolu nag dañu koy jël rek ci ay misaal sëriñ bi kat moom foo ko masaan fekk mu ku bëggoon tiitale mu ngi sa xam nga kooku kooku bu am yéene mukk ni bu ma dee nañu séddale sama sama ndono ci leneen lu lu dul diine noonu lañ koy mën a dégge moo tax am na sax benn ëttu attekaay bu mag bu fi mësoon attee ci loo xam ni maanaam pour génne jullit bi ci cadre boobu ndax kooku am naa am njaayeen la woon yàlla daf ko natt woon ci giiru dund am na ci doom boo xam ne wala du sinaa la alors bi mu demee ba génn àddina <coughs> bi muy bi ñu séddale ndono ñii dañ koy séddale ci wàllu jullit ñii déedéet moom kenn du ko appliqué article bi ma leen wax léegi ndax kat moom am na doom boo xam ni doomu njaaloo la xam nga kooku erreur am na fa est-ce que am doomu njaaloo génne la nit ci ci diine am doomu njaaloo génne nit ci diine ndax kooku daan nañ ko gis muy julli daan nañ ko gis muy woor daan nañ ko gis muy dem jàkk ji daan nañ ko gis muy def lépp lu jullit di def kon benn na loo xam ne lii tegoo na ko <coughs> ci wala du zina bu mu am génnewu ko ci diine wala du zina génnewul kenn ci diine ba tax na atte boobu dañ ko mujjee daaj dañ ko dañ ko dindi dañ ko man suuxal dañu dindi atte boobu ni jaarul yoon ndax fi ñu teg atte ba du base bu normal ndax ñoom dañ ko teg rek suñu non ndonoon kenn du ko séddale ci wàllu diine ci wàllu lislam ndax dafa am doomu njaaloo ñu ni déedéet ndax doomu njaaloo génnewul nit ci diine waaw loolu misaal la woon rek bu ma leen doon jox pour xam ne nit ki tant que yaa dund ci kaw suuf ci kaw Sénégal bii mu wóor nit ñi ni kii jullit la gis nañ ko muy jëf-jëfu jullit saa yi mbiram bu bu wàccee liggéey te mbokkam yi kat tëpp nañu imaam yi fi nekk tëpp nañu borom xam-xam yi fi nekk ba tax la ñu dem surtout ak tutaabe immédiatement juge bi doon am kii kat droit musulman lañ koy appliqué droit musulman lañ koy appliqué droit musulman boobu nag gis nga code de la famille. xam naa ni bu ma benn sëriñ jógee woon ci man jàng bu may xoolal gis nga téere fiq yi ni ñu indee buntu miraas ilmu faraid démarche bi ñu jël moom la code de la famille jël moom la code de la famille jël topp ko li jëm ca d'abord shurut ya shurutul is maanaam charte pour nit mën doon bu ñëwee si toute la famille noonu la koy demee moom ca foofu la commencé kan moo war a doon ñu ne kat foog nit ki dee wafatul mawris il faut nit ki dee ki ki ki ñu bëgg jël àllam il faut mu wóor ñu dee na dee mu wóor wala bokk buur dëggal deeyam buur dëggal deeyam nag gis nga même code de la bi. ni ko shariatul islam gisee ci maanaam maanaam mbirum mafxuud naa yéen ñi jàng fiqu kii di ngeen xam al mafxuud maanaam ku fàddu naka la ñu war a séddale miraasam sam ak al mafxuud naka la ñu war a toppee mbiram ba bala ñuy wax ni dee na mooy l'absent et le disparu l'absent ak mooy al mafxuud wal ni ñooñu shariatul islam xam nga am na ñu boo demee ci euh, euh, mazaahibul arba sax wute nañ ci ñii dafay dafa dañuy toog ba ay maasam génn àddina ñii day euh, juróom juróom juróom ñaar fukki at nangam nangam mazaahib dañ ci am ak wute waaye ki nga xam ne moom itam wóor na ni maanaam dafa faddu ci anam boo xam ne kenn du werante ak deem kooku ko de la famille loolu la ci lool la ko réglé moom itam masalan tey ñu nekkoon ci néeg bu xat fukki nit nekk fa néeg ba ni jëppet takk kenn génnul kenn gisul ma sàmb kenn gisul ma demb kon dañ daan ñëpp dee nañ kooku saxla lu ñuy xaar kenn gisul leen xam nga kenn gisul koor bi ndax dóom naka lay dóom dañuy njort rek ne kat ñoom kat comme ñoom ñoo nekkoon ci néeg bi ñoom ñëpp génn nañu àddina kon nag dañuy dem ca qaadi ba mu dogal ni ñii kat génn nañu àddina kooku code de la famille te moom it noonu la koy doxale noonu la koy doxale dégg yenn ay muskilaat nag dina am lu mel na tey boo jëlee wala du zina wala du zina doomu njaaloo lu ëpp ci lu ñuy critiquer code de la famille moom mooy lu tax sax ñu naan doomu njaaloo war na doon yu mel noonu moo taxoon mag nga geddoon ni ñoom du ñu analyser code de la famille boo xam ni erreur yu mel noonu mu ngi ci waaye gis nga settantal dafa baax xam nga lu ñuy wax nassul quran da ngay jàng ci alquran ci yax bi mu wóor ne kii kat nassul quran moo ko wax wala nga jàng addis ni kii kat yaxu addis na bu wóor teg nañ ci bët mu ngi nii moo ko wax waaye gis nga code de la famille bi ma la si jox nii kenn mënu mu see génneel nii code de la famille dafay wax ni xale bu judduwul si yoon day doon imaam ay borom xam-xam yaa ngi fi ay intellectuel ngi fi mën naa leen ko jox yéen ñëpp ngeen gëstu ko commencement ba fin ci wàllu bunt bu ñuy wax droit institution droit musulman kenn du fi gis ko ni l'enfant naturel hérite de son père kenn du ko si gis. waaw kon ay nal muskila problème bi fan la nekk xam nga li ñuy wax euh, loolu def naa ne cent 642 article 642 bu code de la famille moom mooy réglé gis ngeen xam naa ni bu fekkoon mënoon ngeen ko jël ci caméra bi euh, des institutions de droit musulman moom moo nekk nii parti bi lépp lu jëm ci ndono ci wàllu jullit fii lañ koy régle des institutions de droit musulman am na ci beneen parti nag boo xam ni moom mu nekk nii ñu koy wax euh, des successions ak intestate de droit commun mooy loo xam ne loolu moom ñépp a ko bokk loolu foofu ngay gis nag ñun la kat doomu njaaloo dina doon baayam wala leneen waaye lii fii nga xam ni moom la ñuy wax code ci ci succession de droit musulman ma wax leen moom lan la wax nassan sarixan dégg ngeen de ci yax yu leer nañ def naa ni 642 la ñuy waxoon de alors gis nga moo nekk nii article 642 naturel wala du zina mu ni l'enfant naturel hérite de sa mère et des parents de celle maanaam doom bu judduwul ci yoon dina doon yaayam waaye dina doon mbokk yaayam kooku dafa dëppoo sharia dégg nga mu ni yaayam ak mbokk yaayam dinañ ko doon fa la code bi yem ci côté lu leen baax na ci côté bi nga xam ni dafa wax droit musulman kon lu tax ñuy wax ni code bi dafa daganal parce que yéen jullit am na fu ñu leen réservé ni leen doomu ndaaloo du donn ku dul yaayam yaayam dong lay donn du donn du donn baay yaayam donn ndax ndax texte bi loolu wax mérite hérite de sa xam nga kon bu fekkoon day donn baayam kon dina wax ni day donn baayam hérite de son dañuy jël nag def taawil bokk la lii dara ñu ni xale bu judduwul ci yoon du ndono légataire lay doon légataire mooy koo xam ne dañuy jël cër ñu jox la ko jox la ko waaye na fekk xam nga ne yow boolewul la si ñi nga xam ne dañu war a dond diw ci askanam bu ko war a donn gis nga ñu ni comme demee na noonu doom bu judduwul ci yoon yaayam rek lay doon lépp su fekkee nag ay mbokkam dañuy dogu si jox ko day doon légataire koo xam ne kii dañ koy jox cër waaye daal lu ñëw ci code de la famille mooy doom bu judduwul ci yoon yaayam lay doon ak ay mbokk yaayam mbokk yaayam dinañ ko doon moom n'empêche nag bu fekkee ñëw nañu ba ci ëttu attekaay yi moom dañ koy considérer comme koo xam ni légataire la euh, dafa mel ni tey masalan bokkuñu cadre nag waaye misaal la rek ndax inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha exemple la bu ma joxe xam nga doom bu juddul ci yoon da dul doomu yoon charan ci sharia ci sharia ndax punition la sanction la bu ñu bëgg def ay way juróom moo tax ñu ni charan du doom la charan kii juru ko waaye bu fekkee lu ñuy xool la ci wàllu biologie mais ay jëmtuwaay ñu ngi fii wane que kii moo ko jur waaye même bu dul loolu sax même ci doxinu lu àddina sax ñëpp mën nañu xam ne kii kat wax dëgg yàlla moo jur doom ji moo jur doom ji waaw bu fekkee séddale miraas bu jot na doom jooju ñëw toog doom jooju ñëw toog ni ngi séddale miraas bi xam nga lislaam ma nga lay joxal ñeneen ñoo xam ne bokkuñu si miraas mun solution la rek bu ñuy dégager pour nit ñi mën di si sëkkam ci sukkandiku ndax sutura dafa baax te itam am na yoo xam ne sax bu fekkee nit ki réglé wu ko ci bi muy dund bu fekkee benn nag ñiy dund ñoo ko mën a suturaal régleel ko bopp seen bopp ndax nag gis nga boo demee ci suratu nisa def naa ba tey mu naan iza xadaral qismata ulul xurba wal yataama jàppaleen ñu mu wax de iza xadaral qismata ulul xurba واليتامى والمساكين فارزقوهم منه waaye nag waqulu lahum qawlan ma'rufan su fekkee bi ngeen di séddale ndono ba ulul qurba mbokk joge ñaare mu nga fa mbokk joge ñaare ñu ngi fi waaye nag ñoom dafa am lu leen yiir ba mënatuñu jël doon ndax am nañu leen yiir ay jullit ñu ngi fi ay miskin ñu ngi fi nee na jël leen si ngeen jox leen mosal leen si waaye nag ngeen xamal leen nag ne leen du leen ndono du leen ndono lii cër la rek lu ñu leen jox ndax bët baaxul ci waxin kon xam nga tey bu ñu bëggoon régler problème yu bari ci wàllu wàllu zina mën nañ ko régler jub kaaraange boobu te coow du jub ki nga xam ne moom xam na ne doom ji moo ko jur te nekkul ci doomu yoon. xam bu génnee àddina coow am lu moom mu am lu mu ko cëral te xamal ko boppam bu loolu amul ba mu génn àddina ci mbetteel wala dara lu tere njaboot ga ñoom ci seen bopp am boobu sutura ndax nag mbir wala du zina dafa am ixtilaaful ulama dafa am ixtilaaful ulama ndax xam nga sama benn waaye dafa ma doon tooñ mu ne ma imaam ñii dañu bari wax ndax dafa am gaa yi ko sonnal lool lu mu wax ak ñu ko déedéet loolu du charia nangam nangam mu ne ma ñii dañ ma bëgg a sonal mu ne man dama lay xamal ne ñaar rek moo fi nekkoon yàllaa fi nekkoon yàllaa fi nekk ba tey yenent bi nekkoon fa di wax waaye gis nga bi fi yenent bi jógee ku nekk da ko rek yore sa prime rek di nekk da nga sa prime rek di bind tax nga dégg ñu ne léeg-léeg ngir sàngam léeg-léeg masaayib sàngam léeg-léeg nangam nangam man nga neexul ba neexul waaye li nga wax mooy li am moo tax sa ma ne leen lu fi am daal mooy alquran wa ak sunna suñu amee ay borom xam-xam yi nga xam ne dañu nekk ay raasixuuna fil ilm yàlla dimbale na leen ba ñu xul ci xam-xam ñu mën a jëfee seen i xam-xam gis nga borom xam-xam yooyu nag ñi fi nekk ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom la ñuy wax warasatul anbiya ñoom ñooy ndonoy yenente bi léeg-léeg nag alxuraan dina lëj alxuraan dina xel dina mën ko bañ bañ fa egg waaye borom xam-xam moo la koy mën a taawilal leer na la ko nga xam ko hadis dina ñëw lëj du leer borom xam-xam ñëw leeralal la ko gis nga mbirum wala bi zina bi nga xam ni bokk na ci lu gën a tax ñuy critiquer code de la famille boo demee ci ahlul ilm al ulama ar-rasikhuna fil sax dañ ci am ay wuti dañ ci am ay wute ñëw ma nag man man mi di waxtaan ak yéen new ma leen fii laa far wala fa laa far dañu nekk ci barab boo xam ne di yéen ko bind ni pour joxe xam-xam la mu assasa la boo xam ne bii dangeen ko samp pour xam-xam di fa génn xam-xam nag ku koy joxe da ngay tëdd njaaxanaay bu fekkee ngirum imaamul malik lii la wax nga xam ne kat xam la ne ngirum imaam malik lii la wax bu fekkee ngirum imaamu shafii lii la wax nga ne imaamu shafii kat lii la wax nga yem ci ak sag maandu bu fekkee boroom xam-xam sàngam loolu la wax te ñëpp xam nañ ne borom xam-xam la yemal ci lu mu wax bu beneen xam-xam borom xam-xam waxee leneen lu safaan ak loolu indil loolu teg ko ne kat diw kat loolu la waxoon waaye borom xam-xam sàngam kat li la wax lii mooy honnêteté intellectuelle lii mooy maandu ci ala daalatu ba tax na gis nga wala du sina boobu dafa ñëw ñaari addis yoo xam ne bi benn bi moom dafa leer nañ beneen bi kay moo indi ba tax interprétation yi maanaam taawil yi ñu ciy def am ci ay wute def naa ne ndongo yaa may déglu ñu yëngu ci wàllu hadis ñu fi jàkkaarloo man ñu dem ci hadis boobu nga xam ni ma nga daan wax naan ayyuma rajulin ahara bi urratin aw amatin fal waladu waladu zina la yarisu wala yurasu ana ana borom hadis hadis boobu wér na wala wérul hadis boobu dafa ne ana kan si yéen mooy njaaloo ak jigéen moo xam jéebéer la jaam la wala jigéen la bu mu bu mu denc eh, bu sax la bu mu dencul sax bu mu dencul la sax ñuy wax ba kooku nga xam ni doom juddu na ci nee na doom jooju day walla du zina doomu njaaloo la laa yarisu du donn wala yuurasu kenn du ko donn xam nga lii moom addis bu leer la boo xam ni amul luñ ci indi parce que tubaab day wax naan euh, un texte clair n'a pas besoin d'être interprété yaxu ko alxuraan bu leeree soxlawul ñu koy ñu koy taalim yax kay bu leerul nasul xuraan bu leerul kay la ñuy jéem a taalim wala ñu koy mufassiroon yi di ci am ay gis-gis waaye lu leer nañ nit mel na jantul yoor yoor kooku xëy na ku ci bëgg def taawil itam xëy na da bëgg indi ak lëntal waaye daal premier hadis bi ma leen wax moom lii mooy taxawaayam ayyuma rajulin axara bi xurratin aw amatin fal waladu waladu zina laa yarisu wala yurasuf du don na kenn du ko don kooku leer na beneen hadis bi nga xam ne nag xëy na moo indi ay lënt ci yenn ci borom xam-xam yi moo di alwaladu lil firaas kooku moom def naa ñëpp xam nañu addis boobu moom ñëpp mi nañ ko alwaladu lil firaas wa lil aaxiri xajar alwaladu doom lil firaas ci sëy rek lay mën a judd waaye nag wala wa lil aaxir ku njaaloo nag alxajar na la wóor ne yow amoo dara doj rek nga am su yow ba nga dem jël def ko sa si ñenn borom xam-xam yi ñu ni déedéet xajar boobu ñuy wax sax mooy nañ la dóor xeer man leen déedéet ndax mënu nekk ndax ndax ku sang yiwul kenn du la dóor xeer ku sang yi la ñuy dóor xeer ba nga dee waaye ku sang yiwul mësuta dañ lay caw kon xajar boobu gis nga foofu sax ñu fi ci ay firi ñii nee ñu mooy nañ la dóor xeer lañ déedéet ku ñuy dóor xeer mooy ku sang ku sëy ku sëy mës a am soxna wala nga mës a am jëkkër moom mooy def boo amee wala dutinaa ñu sànni la jam la ba nga dee waaye ku ma sutu sëy dañ lay caw kon alxajar boobu ñu ngi koy waxee rek moo di xamal ko rek ni ko yow amoo fi dara gis nga hadis boobu bu mu bu mu lu ko sabab sababul wurut moo di benn waay dafa mës a am doom boo xam ni euh, doom ba nekkul euh, ku jigéen ka nekkul woon ci sëy bi nga xamee ni xale bi màgg na ba am juróom-ñaari at wala yooyu fekk bàyyi ja génn àddina ñi yaakaar ni seen mbokk moo jur doom ji taxaw benn parti la ñii taxaw nañu gis nañu doom ji waaye ne nañu ñoom seen euh, euh, waa ñu ni seen boobu sëy la woon sax ñu ni seen mag moo doon denc soxna si moo doon denc soxna si kon doom ji doomam la keneen taxaw fa ñu ne déedéet man doom ji sama doom la ndaw si sax xam na ni doom ji sama doom la ndax gis ngeen noppay ni mu mel gis nga bakkan bi xanaa xoolal leen jée bi ainsi de suite di wax yenn di xam nga yoo xam ni boo gisee ni xam ni kii ci famille sàngam la bokk léegi lan yoo xam ne nopp yaa rey nangam bët yaa yooyu waaye boo xoolee rek xam ni kii kat wax dëgg yàlla ci bu ñu laa ci famille sàngam nga xam ni ci famille sàngam la ki nga xam ne nag moom dafa njaalo war a ndaw si fa la bëggoon jaare yenante bi ni ko kii sama frère boo ko jur xanaa gisuloo bët yi gisuloo tànk yi nu mel gisoon nangam keneen kër taxam ni man daal man loolu yëpp man sama yoon nekku si kii daal bi muy jur doom ji mu ngi woon ci buum sama rakk moo ko dencoon kon xale sama doomu mag la te génn àddina koy jël yóbbu yeneen bi ko jëlal nag al waladu lil firaas li mooy sababu wurudul comme bi ñu koy bi ñu daal ci sëy juddoo kon nag yóbbul donte le bët yi nii la mel tànk yi ne la mel ak tànku njaayeen la ak tànk noppu njaayeen la yow daal comme sa mag moo doon sëy moom yóbbul sa doomu frère la li moo sabab gis nga yenn borom xam-xam yi ne ni leen yenente bi bu wax lii dafa fekk sëy amoon ndax firaas luñ ci jublu fii mooy az-zawjiyya sëy am na fi ñu ne waaw bu fekkee nag sëy amu fi su fekkee sëy amu fi lii daganal wala du zina fii la ñuy teg li may bëgg wax ci la ñuy teg ñëw doom bu judd si bu judduwul ci yoon war na doon na ba tax ñu ne code de la famille comme ma ngi doon na loolu bari na ay critiques yu si nekk baaxul te critique boobu fekk na sax sharia mucc si ndax boroom xam-xam yaa ngi ciy warante gis nga ñi sukkandiku ci ni wala du zina dina doon si ñett ñetti charte lañ ko teg. wallahu ahlam diwa ngi nii góor la di ma sàmb jigéen a ngi nii di roqee ni kat man ma sàmb bii moo jur doom ji ma sàmb ni ah xan koy wax dëgg yàlla man de maa jote woon ak moom waxtu sàngam te doom jot xam naa ni man sama doom la ndax waxtu yu ma jotoon nag moom ci lu ko dalee ci juróom benn weer ba nangam xam naa ne sama doom la kon man nangu naa ni maa jur xale bi kon mu ñaar soxna si ni na ko yow la moom ni na man la waaye amul keneen ku jóge fenn ni moom moo jur doom ji xëccoo amul maanaam beneen góor jógewul fenn ni leen doom ji sama doom la xam nga kële sax am na ku ñëw ni kii doom sama sama mag la sama mag la ndax dafa nurook moom waaye bii amul soxna si ñu ne diw la diw ñu ne man la te keneen ñëwul ni moom la ñetti charte yi la ab njaayeenu borom xam-xam yooyu sukkandiku ni borom ni doomu njaaloo dina donn wallahu alam ndax yàlla moom moo am xam-xam moo xam ci ban bëgg na la koy sotti moo xam waaye daal wa ala kulli xaal fi ñu wuute daal moo di baatu alfiraas yenente bi bu muy jox kale doom ñu ko jëlal sa doomu mag la nee ñu boobu sëy def fi nekkoon ah, moo tax mu ne ko al waladu lil firaas doom daal ci sëy rek la lii mën a judd ñu mën koo d'accord waaye doom boo xam ne bii juddul ci sëy nag walil ahir hajar ku jur doom ci anam bu mel noonu laa yarisu wala yoos loolu daal mooy loo xam ni mooy lënt lënt boo xam ni moo seulement ñëw na ci sharia ndax nag xam-xam rek moo fi nekk alxuraan mooy mën a ñëw ni kat doomu njaaloo du donn te def naa ni gisuñu ko ci nasul xuraan addis moo fi nekk addis nasul addis ñaari addis a ngi nii benn bi pour man leer na nañ ñi amul benn lënt benn beeg njaayeen ni nee ñu am na lënt ndax alfiraas sëy lañ ci jublu bu fa sëy nekkul doom bu juddoo ci anam yooyu yaay ni kii moo ko jur ku góor ki ni moo ko jur keneen ñëwul ni moo ko jur doom jooju day doon na ñoom loolu la ñu wax kon ñu dellu si ba tey rek ci wàllu Euh, code de la famille def naa ni waxtu wi mi ngi dem euh, ban waxtu ngeen di dog fii waaw parce que bu dee am na ay question ndax moo gën a pratique gis nga kon ñu xam ni euh, wàllu code de la famille dama ni bu fekkee am na jafe-jafe jafe-jafe bi ci ñun la ci ñun la ndax ay nit bu ñu nekkee di dund ci réew moo xam ne bii dañ nii juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yépp ay jullit lañu war nañu fexe ba lépp lu ñuy def rek ñu sàmmonte ci l'islam sàmmonte ci alxuraan ak sàmmonte ci sunna xam ngeen lan mooy solution ndax code de la famille kenn ko mën a bañ ngàññe ndax liggéey yëpp doomu aadama la ay nit ko defar alkamaalu lillah yàlla rek mat yàlla rek a kon su fekkee code de la famille dañ ci gis ay manquement ay yoo xam ni ay ay yu manqué la yu juyoog chariatul islam la ah, nañ ko jéem a joyanti nañ ko jubbanti damay faral di wax ni ëttu attekaay yi lépp pour ñuy attee rek réew mi leen ko jox pour ñu si sukkandiku di ko atte amul benn attekaay wala benn attekat boo xam ni dafay ñëw rek ci xam-xamu boppam wala si coobare boppam pour atte déedéet. dafay àttewoo ci code de la famille wala mu àttewoo ci code pénal wala mu àttewoo ci code du travail waaye code du travail code pénal de la famille yow yaa ko defar kii moo ko defar man maa ko defar kii ko defar ndax lan yéen a fal ay député ñu nekk sa assemblée nationale di fan di di di di teg ay loi di ko teggi kon kay nañu seet ni ñuy fan na doomu soxna yi jox ak seen takkaay dugg ci làng gi ndax politique nag dafa war. it dafa war te dafa jot waaye lu ñu seet moo di li ëpp ci doomu soxna yi ña toog ca der ba bàyyeeg doomu aadama yi doxalinu àddina te déedéet loolu du poli politique politique da ngay jot lépp luy defar réew rek la xam nga bu tuubaa takku woon rek taxaw képp ku ñuy fal ci wàllu député dina fekk moos mu di doomu soxna bu wóor mu di ku wóor koo xam ne ki jàng na bu demee assemblée nationale bu fa fekkee loi bu bu dëppoowul ak charia dina xeex def ay proposition de loi pour loi boobu ñu dindi ko mën na nekk képp koo xam ne da nga yaakaar ni ci man laayeen laa su fekkoon bu wotee jotee cheikh laayeen bi joxe bi digal xam nga digal dañ koy bañ waaye digal lu mën lu nekk la ndax nit ku ne dafa am foo bootu nit ku nekk dafa am foo léegi léeg nga dégg ñu ne ndigal dootu fi dox léegi affaire wote wote la waaye lu am solo nag ñu doon jëfe ndigal ndax ku sa sëriñ ni woon fexe leen ba diw ak diw ak diw ak diw falu sa assemblée nationale def naa sëriñ si du ñu fal n'importe kii ñu leen dem leen assemblée nationale waxal fa réew mi bu boobaa bu fekkee doomu soxna yi dem nañu ba bari ci assemblée nationale fi mu nekk nii buñ fa amoon lu mat juróom fukk rek yenn loi yu baaxul yépp loi ay dëppoowul ak charia léegi ñu raxas leen ndax député bu ne am nga sañ jot def proposition mën nga jóg taxaw ni man kat dama bëgg loi sangam ñu kii ko wala loi sangam ñu jàmbar ko bu ko defee loolu mën a dañ waaw alhamdulilah xëy na yàlla mën nañu fa yóbbu ndax xëy na ëtt yi ñu ngi am ay doomu soxna yi mbàkke mbàkke yaa nga ca tiijaan yaa nga ca ñeneen ak ñeneen ña nga ca laayeen yaa nga ca waaye na fekk nag bépp doomu soxna bu ñuy yóbbu ci ëtt yooyu itam nga dem fa ak maandute ak xeexal lislaam ci nga mën a nekk man day attekat laa damay atte waaye ah ku ma tegaloon alxuraan ni ma waat ni maa ngi sàmmonteeg sama shariatul islam ngi sàmmonteeg sama shariatul islam bàyyi xel sama shariatul islam lépp lu ma tere ci wàllu atte ma moytu ko lépp lu ma digal ci ñu attekat nii la war a mel ma gémm a sàmmonteeg moom kon su fekkoon kay ñu nekk ci eh, ëttu yi ñuy def rey luwaay yi su fekkoon itam am nañu maandute bu toll noonu bàyyi xel diine ak bàyyi xel alxuraan bàyyi xel chariatu euh, islam ci boppam ah bu boobaa xëy na li ñuy critiquer ay luwaay dina wàññeeku du mën a jeex nag ndax dañu nekk ci réew moo xam ni dañ ko bokk ak ñeneen ñoo xam ni duñu jullit te ñu di suñuy nawle di doomu aadama te nag wala xat karam na bani aadama yàlla bi muy teral doomu aadama la teral yàlla bu muy tuddee rahman ci kaw suuf ñëpp la yërëm kon il n'est pas question ñuy jël loi boo xam ni dafay favoriser rek jullit ñi nga xam ne du ñu jullit ñoom ñu nekk fa di tooxtaange loolu yàlla waxu ko kenn yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee Médine bu muy tëral constitution de Médine dafa bàyyi xel nasaraan yi fa nekk dafa bàyyi xel yi fa nekk. te saxaabaan yi itam dañuy daan jàkkaarloo moom toujours naan ko laa tan sa jaaruka nasara lépp lu ñuy def dañu ah bàyyil xel sa sa mbokk sa mbokk nasaraan yi nga dëkkal bàyyi leen xel bàyyi leen xel loolu lu am solo la dañuy nekk si réew boo xam ne bii même bu doon sax république islamique du tere ñu sàmmonte ak minorité ñi nga xam ne nekk ñu jullit minorité boobu nag moo tax léeg lekk nga gis ci code de la famille lenn loo xam ne bu ñu ko defee rek sóoraale leen ci si la bokk waaye nee naa leen yéen jullit am ngeen seen walla mu ngi fii bu dee ci wàllu miraas seen wàll mu ngi fii di succession du droit musulman par bu jigéen di am xam nga léegi léeg ñu ni dañuy dem tribunal ñu xëccu si kanamu imam ba ñu ni jigéen di yow benn ngay am say càmmi ñu am ñaar mu lànk ba daanu ci suuf ni moom ñoom ñëppay tolloo comme noonu la demee damay dem tribunal mais dafa xamul tribunal góor góor góor ñaar jigéen benn ko am ñu bëri nag dañ ko réeri mbir ñu bëri tey ñu ngi critiquer code de la famille parce que yaakaar nañu tribunal góor euh, jigéen jigéen ak góor ñoo yem ci ci ci ci miraas jigéen ak góor fu ñuy yem ci miraas ci chariatul islam ak ci droit xaanun bële ñoo yem képp def naa boo demee ci suratul kala la suratul kala ah, la ñaari ah maanaam suratul kala la ayatul kala la la ñaari aya moo am ñaari aya kala ña ca ca suratu nisa bu njëkk ba dong moom mooy am fu mu yemalee góor ak jigéen taar mooy boo xamee ni seen way jur moo génn àddina ah, sax la seen seen seen seen way jur génn àddina mais seen frère nekk seen frère boobu dee ñoom frère yi ñu bëgg ko doon ñoom frère yi bu ñu ko bëggee doon foofu moom dañuy donnoo ci yemoo waaye bu dul loolu nag li zakkari misla hazil unsayayni bii dox ci chariatul islam mooy dox ci code de la famille moom la tubaab bi wala code de la famille di ko wax le privilège de masculinité privilège de masculinité maanaam góor ñaar jigéen benn li rajul misla hazil unsayayni xam nga yooyu nag ay erreur la yoo xam ni ñu bëri ña ngi koy wax mbaa xalaat dañu dañu gësul code dañu gëstuwul code bi te itam laa di ñu ko xam benn wala du sénat ña ngi fay def wàllu partage bi ñu ngi ciy def erreur te partage bi ni ko chariatu islam indee ci alwarisuna min euh, min ar-rijal wal warisatu min an-nisa noonu mu ñëwee ci téere fiq yi noonu la ko code de la famille noonu la ko tegtale yan góor ñan nga war a doon ci góor mun la doom bu góor baay maam ainsi suite noonu la ko code de la ñan ñoo war a doon si jigéen wala waarisaatu mina nisa moom it noonu la ko indee jigéen ñi ñoo war a doon doom bu jigéen jabar ainsi noonu la ko indee ba mu jeex takk kon nag man du mu ni code de la famille erreur nekku ci ndax benn ay doomu aadama ñoo ko defar doom aadama nag lu ñu defar soit day mën a baax rek mu di tawfiix dëppoo wala mu am lu ca de ñu gën ko jubbanti kon code de la famille bu fekkee dafa am lu si dëng dañu koy géem a jubbanti waaye toog rek si ni code de la famille baaxul kooku itam erreur la te képp ku koy wax itam da nga gëstul code de la famille wala jëfandikoo code de la famille te yàlla tere na loolu wala taxfu maa laysa laka bi ilmun nit ki du ma amul xam-xam du ci sóor fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun dem leen ngeen laaj borom xam-xam yi su fekkee amu leen xam-xam ku yëngu ci yoon da ngay yëngu ci yoon nga xam ne xam nga yoon ku la laaj nga mën cee ubbi ku yënguwul ci yoon doomu soxna nga ñaar da ngay doon koo xam ne kii da nga fex da nga da nga fis ci addis ku la laaj ci addis nga ubbi wala nga xam ne yow dimbale na la ci taalim ci ci ci ci ci tafsirul quran nga mën a féete tafsirul quran waaye nag nga ni doomu soxna laa rek la damay doon aalim kulla fannin lu ne nga bëgg ci ubbee kooku itam erreur la yàlla na ci yàlla musal loolu daal mooy loo xam ne lii moom lañ leen doon wax di delluwaat di jégalu di leen fàttali aaya bi ma leen waxoon allazina yastami'una alxawla fa yattabi'una ahsana su waxkat waxee ba pare seetal lu ci jub seetal lu ci lu ci baax seetal lu ci dëppook sa bëgg-bëgg nga tiir ko lu ci loo ci bëggul jël ko nga tegal ko ko fële ni ko booy dem yóbbaale ko allahumma salli ala muhammadin wa sallim ngeen baal ñu wax jërëjëf euh, al imam al xaadi Ndari Diop ci waxtaan bu am solo yi nga xam ne moom nga ñu baax a tey mu jëm ci wàllu code de la te nga indi ci ay leeral yoo xamante ne xaj na ñu baree bari umpali woon nañu ko waaye nag tey yaakaar naa ne ku déglu waxtaan wi xaj na danga nga amaat benn gis-gis ci wàllu code de la famille nga xamante ne moom la ñuy jëflante jëfee ci biir tribunal yi. ndax xaj na leeral nga ci lu bari loo xamante ne ñu baree bari li woon nañ ko xam naa ne sax waxtu waxtu waxtaan wi euh, li nga bëggoon a leeral lépp temps bi moo ñu muyut te tamit am ay laaj yoo xamante ne am na ay mbokk yoo xamante ne bëggoon nañ ko leen ko leeral euh, moo tax euh, xam naa ne yu baree bari détails yu baree bari àggoo ci ndax laaj yi nga xamante ne ay mbokk andi nañ ko fii te bëgg ku leen ko leeral kon ci turu mu assasatul Wafa ñu sant la cant goo xamante ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax xam nañ ne jamono ji xat na te yitte yi bari na waaye nag disponibilité bi gis nañ ko te mu jar ko lool tamit teg ci ndax ay mbokki jullit ñu dajaloo nga ñëw baaxe leen la la yàlla baaxe bokk kook ñoom te yàlla rek tax loolu la ci yàlla fay bu ëllëgee xaj ne mën nañoo bañ a xam nu toll kon tànk yi nga xamante ne moom lañ ñëwee ak yi ngay delloo yépp ak ñi nga àndal yàlla na ko yàlla yàlla na yàlla fay leen ko te foog fay leen ci lu koy seen jot ñu xam ne daal maanaam kàddu yu cant yi mu am na fu mu tàmbalee waaye am na fu mu yem xam naa ne dañuy ñëw ci laaj yi rek waaye ba ñu ñëw ci laaj ñu fàttali mbokk yi ne incha allah suba dañu ñu fas yéene ànd ak Serigne Makhtar Kebe ci xadiyatu Palestine te mooy lu jëm ci wàllu Palestine ak baytul muqaddas incha allah xam naa ne incha allah bu subaa danañu ñëw ci programme mu ñetteelu ay bis gi ndax suba la ñaareelu ay bis gi incha allah di jeex. kon ñu jox kàddu gi oustaz Alla Ahmad Mbow su ko defee mu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju woon ci waxtaan wi. أعوذ a من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wa sallallahu taala ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ci baatub assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu di leen ndokkeel ci chahru ramadan al mubarak di ñaan yàlla mu nangul ñu jaamu yàlla yi te jéggal ñu bàkkaar yi alxaadi yi ñu ngi lay nuyu di la jaar di la ndokkeel ci turu mu assasatu wafa bi xuquqil iman di am mbégte lool ci tomb bii nga nu indil jàngatal na ko am nañ ci lu kawe njot te loolu laaj firndeel na ko ndax wala fi dañuy wax ne seedes mbay dàgga mbokk mi dafa wax ni ginnaaw bi mu bu déggee bu ñu déggee sa wax mu ne xaanunu usra jàpp nga dëppoon ak islaam wala déet moom loolu la doon laaj xam nga li may wax naan xaanunu usra ak xaanoon bu mu mën a doon dëppoog islam euh, quatre vingt pour cent euh, wala boog cent pour cent mënul am fenn donte ni ñun sax jullit lañu waaye mënuñoo doxal cent pour cent si suñu digganteeg suñu borom mënul fa nekk moo tax ci njëlbeen ma ne leen lislaam wat un ilahiyun mbir la moo xam ne yàlla moo ko tëralal boppam yàlla na bu mu tëral kenn bu ci génn benn erreur amu ci asama wa waaye xaanuut xaanuut bu mu mën doon moo xam mbirum cinaa yi la mbirum criminel la mbirum travail la mbirum euh, social la mbirum ak lu mu mën a doon dama ne mbirum doomu aadama la liggéeyu doomu aadama la te nag alkamaalu lillah mënu mënu mënu mënu mënul dëppoo charia cent pour cent mënut a nekk même suñu waxu borom xam-xam yi nga xam ne sax ay borom xam-xamu sharia lañu léeg-léeg nga gis loo xam ni boo ko seetee ba sa biir dafay waroog sharia waxuma la nag li nga xam ni xëy na ñu ko doon def sax duñu sax ay ulama yoo xam ne dañu dañuy am formation ci wàllu sharia waaye lu bon ay mbir mu ngi ci yoo xam ni mën nañ ci defaree ndax xam nga lu code yi ñuy def muamalaat la xam nga wàllu muamalaat mënuwul ak wàllu ibadaat su fekkoon kii dafay régler wàllu ibadaat lépp lu si lu si jumba dañ koy xotti sànni fële ndax loolu ibaadaat la wàllu ibaadaat moom dagay ngay def rek ni la ko ni la ko santee waaw xay si yar daal ni ko yàlla santaanee nan ko koy defee waaye nag xaanuun ak a doon mbirum doomu aadama la waaye mu amalaat moo ko tax jot wala mu amalaat la wala jëflante la xam nga wala dafay am lu mu lu mu jur du a dëpp du mën a dëppoo charte islam ndax charte islam am na si yoo xam ni force la waajib la waaye am na si yoo xam ne itam du waajib du waajib moo tax daal noonu rek laa ko mën a expliquer dëppoowul ak chariatul islam à 100 pour cent waaw ndax loolu nag mënut a nekk mënut a nekk jàpp ko rek suñu kii yàllaa def waaye li doomu aadamaa ko def te lële li yàlla def li yàlla def wàllu muamalaat ak wàllu ibaadaat lépp ci mag waaye li ñuy def ci côté yi. du wàllu mu amalat il faut mu am lu ci wàññeeku moo tax la leen gis jamono dox ba yàgg sax ñu ne nañu changé waat loi bi dafa am lu ci manqué loolu laa doon junj ñu nañu fexe takku doomu soxna yi takku ba fexe assemblée nationale yi ñu bare fa bu mën di xeex ay loi yu baax bañ yàq bu dee mbokk mi dégg na ma jërëjëf mbokk mi dafa gis ni ci biir alquran sunu borom di wax ni man lam yaxkum bi ma anzala allah fa ulaayka nga xam ne aay boobu ñëw na ñett yoon fa ulaayka faasiqun fa ulaayka zalimun fa ulaayka muy laaj ndax bu fekkee ni euh, lii la sunu borom wax ndax kon code de la famille maanaam baax na. waaw xam nga itam damay wax ni ñu bëri foofu la ñuy defee erreur wa man lam yaxkum bima anzala Allah fa ulaa'ika humu zaalimuun fa ulaa'ika humul kaafiruun fa ulaa'ika humul faasiquun xam nga euh, aaya bu nekk dafa am sabab sababu nuzul ndax du ma si ndax waxtu wi na waaye pour bañ ñu jéggee rek ni euh, du du maa ngi wax léegi ni privilège de masculinité góor ñaar mu ngi ci mu ngi ci code de la famille est ce que kooku nga àtte woo da nga àtte woo bi ma bi ma la mu yokkum la xaw ma naka lañ waxee loolu du c'est pas la même chose kenn du déggee noonu aay yooyu moo tax boo demee ci ku mel ne Ibnu Kasir bu fekkee si ñoo dégg na dem seeti téere Ibnu Kasir tafsirul Quran Ibnu Kasir nee na ma ngi lay wax naan eh, bu ma la mu yàqu mi la naan la fa lakum zalimun wa alaykum kafirun fulaykumul fasiqun ni ñu koy déggee nee na du jaaju ñu kufru la ndax loolu du génn kufru ci yow man ma àtte lu warul doon lu warul doon kii waaw benn exemple la laay joxe rek est-ce que man ma xëy tey àtte loo xam ne lii charia gisewu ko noonu est-ce que loolu man génne na ma ci kufru est-ce que loolu dugal na ma ci kufru walaysa kullu man waxa bil kufr waxa al kufr alayhi déedéet du ko def ku ku weddi du ko jaagee ne ku def nangam rek nga doon yéefee kon bu doon loolu dañuy déggee àtte bi aywa bu doon ku def bàkkaar rek nga nga nga ñu kéefee la kon tey nañu nañu firee addis bu aaya boobu loolu la te aaya boobu pourtant te du ko ma lam yaqum bima anzala allah fa ulaika humu zalimun fa ulaika humul kafirun kenn du ko firee maanaam loo attee nii rek dafay doon yéefee wala dafay doon kii déedéet kufrun doona kufrin zulmun doonul zulmun boo demee ci ibnu kasir noonu la koy firi la waaye nag am na loo xam ni xam nga acte damay wax ni daroratun min darorat al xayaat état de nécessité la état de nécessité la bu fekkee ñu ngi atte loo xam ne xëy na indiwuñu téere alxuraan ñu leen di leen ci atte lu dul dañuy defar ay code code bu moom ay waxu alxuraan mi ngi ci biir de ay waxu alxuraan mi ngi ci biir code yi benn misaal rek mooy li ma leen waxoon léegi le privilège de masculinité alxuraan la ko wax lu ne li zakari mu ngi ci biir mu ngi ci bi mu ci waaye su fekkee ñun dañu amul ëttu attekaay kon fitna dina am fitna day am moo tax dama naan toujours su fekkee dañu nekk ci réew boo xam ni ëttu attekaayu shariatul islam nekku fa dañuy dellu ci borom xam-xam ba biñ ko laajee luñ ko wax. bu fekkee da ngeen nekk ci réew moo xam ni yéen kat jullit ngeen seen jullite moo leen doy waaye nag walan tajidu mahakimul shar'i fekku leen fa ëttukaay yi sharia boobu nee na an nasiha faqat hatta yuhakkimu shar allah nee na bu boobaa da ngeen di wéy ci li buur tëral ba di am ëttu attukaay ndax mooy yàlla nekk ci ci ànd ak li buur dogal ndax buur moo ni la defal nangam nangam boobu nag la ngay seet bu fekkee mooy yàlla moo ci nekk rek nee na bu ko waaye tey ci tey même buur da fekkoon def ni la jigéen ji kat dama koy yemale ñëw paar mais loolu mooy yàlla nekku ci doxalinu àddina mu amalaat la mu amalaat la te loolu sax nag amul waaw bu fekkee dégg jërëjëf mbokk mi day laaj code de la famille hmm. ñi ko tëral hmm. ndax am na ay fuqaha islami yoo xam ni ñu ñëpp ñu bëree bëri rafetlu seen xam-xam wérlu ko waaw mooy li ma wax ci njëlbeen muqaddima bi xam naa xëy na daf fi nekkul woon dama ne bu ñu koy tëral 72 xalit généraux yépp ku nekk ñëw nga fa ku mënul ñëw it yebal nga ndaw def naa ni dañ ni Cheikh Mouhamad euh, euh, Cheikh Gaynde Fatma def naa lañ ni moo fa nekkoon ak euh, Cheikh Abdoul Aziz Sy ak xaw ma bu Kunta Ndiassane lim nañu daal mu ngi ci ñi nga xam ni comité bi ko doon Euh, tariq tariqa yépp ñu ngi ca woon waaye ñoom bi ñu gisee ni daf ci am loo xam ne daf si wutal sharia ñoom ci la ñu dem bàyyi ci la ñu dem ñu ñoom ànd ñu si waaye nag buur moo mujj tëral buur moo mujj tëral li muy tërale pour addina bi mën a dox ndax nag atte moom il faut ci kaw réew te dama ni lii ñuy àttewoo bu fekkoon ku nekk def nga ko sa kër ga buutu ci soxla dara buur bu ñëwee rek réeroo moo am mais bu réeroo amee am foog buur taxaw te tasaajuroo fa sultaan ndax bu dul loolu di ngeen leen di xëccoon doom kii ne la man ñaar laay am kii ne la benn laay am te gisu leen ku leen àtte sëriñ ba mu leen àtte mais bu leen bàyyee ngeen tojante bopp looloo tax buur ñëw taxaw loolu tax buur ñëw taxaw buur lu ko ñëw taxaw mooy pour sécurité. ba ñuy sécurité waaye bi ñuy def code bi mag ñooñu ñoo fa nekkoon waaye bi ñu gisee am na ci ay manquement am na si loo xam ne dëppoowul ak chariatul islam ñoom dañoo dem bàyyi leen buur nag moom moo mujj jël responsabilité am daal di doxal kotam waaw jërëjëf mbokk mi nee na ginnaaw yàlla moo tëral charia te muy lu jub mhm. lu amul benn sikk mhm. waaw lan moo tee ñu jàpp charia te bàyyi code de la famille waaw code de la famille kenn kenn terewul kenn kenn terewul kenn nga nga bàyyi ko xam nga mooy li ma doon wax sànq rek ñii judd charia ñi ngi judd charia xam nga ku mel na man kii am na jamono dama koy appliquer ndax juridiction bi ma daan àtte lii si matière yooyu la bokk dama ko daan doxal mais jotewul ak dara sama diine jotewul ak dara sama diine te yàqulu ma dara ci sama diine yàqulu ma dara ci sama diine kon kay yow mi bëggul àtte woo code de la famille boo bëggee defar sa sëy demal ca imam ba boo bëggee defal sa miraas defal sa imam bu wax naa leen sa njëlbeen ni leen code de la famille wootewul ñi tey jóg fekki ko ñi tey am lëj lëj ci kër bi ñàkk d'accord ba cox nga dem waaye su fekkee yow kay bu dee wàllu sëy par exemple ñun ñëpp ñu ni jullit xaqan lañu fas ñu yéene dem tribunal fas ñu yéene utiliser code de la famille kon kay dinañ dem sa iliman ba luñ fa am rek jël luñ fa am rek jël kon doo egg sa tribunal ba di wax code de la jërëjëf waxtu wi dafa xat laaj yi bari na loolu waaye waxtu wi xat na loolu xam naa laaj bii rek moo ci des daanaka sax waxtu wi jana ki dee laaj mu ni dañoo gis sëy bi imaam takk ci jàkka ji tey boo ci amoon loolu naqari ba dem tribunal maanaam tribunal moom dadul accordé ni loolu ab sëy la wala fase bi ñu fase ci jàkka ji boo demoon tribunal ñoom dandul d'accord ni dandul jàpp ni loolu ab sëy la wala lu fase la ndax lu dul ni ñoom da ngay am maanaam certificat buy firndeel ni lii certificat wala certificat buy firndeel ni certificat de waa xam nga loolu dafa bokk ci erreur yoo xam ne moo tax ñuy critiquer code de la famille xam nga réew dafay am organisation du ñu ay mala du ñu ay bàyyi ma te pourtant ku si judd si si si ñoom wuti kat jox ko ay waaw kuy judd foog nga wuti kayitu judd wuti carte d'identité ni ngay wutee carte d'identité rek noonu lañ la wutal certificat de mariage kon boo demee sa jàkka ja ba ñu takkal la sa sëy wala nga dem sa néeg ba ñu takkal la sa sëy kooku tribunal sax du ci wax dara tribunal pour takk sëy bu ci dugg lu dul koo xam ne am na sëy bu yàgg te amul certificat mariage ñu am retard ñu ñëw ñu defal leen autorisé pour ñu amul certificat de mariage waaye ku doon sëy téeméeri at ba dee te amul certificat de mariage bu wul yoonam nekku ci waaye nag boo bëggee jëfandikoo li buur tëral maanaam damay wuti pension alimentaire wala dama def nanga ñu la demal indi firnde sa mariage mais kooku gisuma ci lu ci problème gisuma lu ci mus la waaw quant à sëy nag bu fekkee takk nañ ko sa jàkk ja ba nga ñëw ci tribunal ni kat dama bëgg sëy bi tas tribunal ni la ah man kat sëy bi dëgg la baax na de sëy bu ñu takk sa jàkk ba valable na moom la ñuy wax le mariage célébré le mariage constaté est valable même ci code bu ñu takk sa jàkk ja valable na ndax tribunal du takk sëy lu bëri nag xamuñu loolu tribunal du takk sëy tribunal mën na tas waaye du takk takk da ngay dem sa jàkk jow la nga dem sa mairie ba ñoom ñooy takk tas nag tribunal mën na tas waaye tasbir ba tey tribunal nee na la su fekkee da nga bëgg a tëggu ci ci lislaam ci charia demal yoog sa jëkkër ngeen def consentement mutuel boo leen d'accord ci anam boo leen di fase ngeen ñëw indi ko ci xaadi bi attakat bi mu homologué ko shukran alxaadi jërëjëf assalaamu aleykum wa rahmatullah Touba Daaru Minam Dia et Touba Daaru Minam Dia et di yëngu lépp lu jëm ci wàllu matériel portable nekk fii si Touba Touba Daaru Minam Dia et na ngeen fi amee ay portable ci ay marques yu différent lu si mel ne iPhone Samsung Tecno Itel Alcatel lu si mel ne ay marque Samsung Touba Daaru Minam dañuy jaay ay blindé chargeur chargeur original ay protège blindé di jaay ay coque de protection yu am qualité ay silicone ay câble moo xam marque bu ngeen soxla dañuy jaay ay port convertisseur pour mën a am seeni données si seen biir téléphone ay casque de modèles différents dañuy jaay crédit orange Tigo Yakalma abonnement Tigo orange expresso Touba Daaru Minam Jaay et frère dañuy jaay ay puce abonnement ay puce abonnement connexion orange 6 mois ba ci un moo xam télé bi nga bëgg ak yeneen accessoires yu moderne te dëppook jamono mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère nekk fii si Touba 28 en face de suñu Modou Diouf gérant ba di Moustapha Dia bu ngeen ñëwee di fa fekk ay xale yu ambitieux te man seen liggéey ku ci mel ne Dame Gueye Moustapha Lo mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère dañuy yëngu si wàllu transfert d'argent moo xam Wari Ria moo xam Joni Joni ak yeneen i mode yoo xam ne ñi ngi fii disponible si Touba Darou Minam Dia et Frères Touba Darou Minam Dia ñoo leen di ñaanal kooru jàmm tey ñaanal Serigne Mountakha Bachirou mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loolu tax genn wàll gi ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee. Euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul moo tax ñu ñu xàll foofee euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe ñu dëkke woon ñu delloowaat ko muy salle de classe bu ñu ko dee def salle de classe yi ñu dëkkee woon yëpp ñu delloo ñu ko mu de ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daa salle de danañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag bi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne fusti bizar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokku taalibe yi ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa Poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yégal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu Poroxaan projet bi nag mbokk yi mu ngi toll ci bâtiment deux étages am lu toll ci téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll ci fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongo yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñu ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06 240 54 907 ñu banque ko 06 240 54 907 kawniki Touba Darou Minam Dia et frères Touba Darou Minam Dia et frères di yëngu lépp lu jëm ci wàllu matériel portable nekk fii ci Touba Touba Darou Minam Dia et frères na ngeen fi ay portable ci ay marques yu différents lu si mel ne iPhone Samsung Tecno Itel Alcatel lu si mel ne ay marque Samsung Touba Darou Minam dañuy jaay ay blinde chargeur chargeur original ay protège blindé di jaay ay coque de protection yu am qualité ay silicone ay câble moo xam marque bu ngeen ci soxla dañuy jaay ay port convertisseur pour mën a am seeni données si seen biir téléphone ay casque de modèles différents dañuy jaay crédit orange Tigo Yakalma abonnement Tigo orange expresso Touba Daaru Minam Jaay et frère dañuy jaay ay puces abonnement ay puces abonnement connexion orange 6 mois ba ci 1 an moo xam télé bi nga bëgg ak yeneen accessoires yu moderne te dëppoog jamono mbokk yi Touba Daaru Minam Jaay et frère nekk fii si Touba 28 en face de suñu mot gérant ba di Moustapha Dia bu ngeen ñëwee di ngeen fa fekk ay xale yu ambitieux te man seen liggéey ku ci mel ne Dame Gueye Moustapha Lo mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère dañuy yëngu si wàllu transfert d'argent moo xam Wari Ria moo xam Joni Joni ak yeneeni i mode yoo xam ne ñi ngi fii disponible si Touba Darou Minam Dia et frère Touba Darou Minam Dia et frère ñoo leen ñaanal kooru jàmm tey ñaanal Serigne Mountakha Bachirou mu yàgg fi loolu te ànd ak wér genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loolu tax goo genn wàll gi ñu dëkkee nag tax nañu ñun amuñu salle de yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul moo tax ñu ñu xàll foofee euh, euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi dëkke woon ñu delloowaat ko muy salle de classe bu ñu ko dee def noonu ba ñoom ñu dëkke woon yëpp ñu delloo ñu ko mu ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daal salle de classe dinañ ko am su boobaa fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag bi daal fi ne mooy dortuwaar yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi فزت بزار في asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokk taalibe ginnaaw bu ñu jotee digal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa Poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yégal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu Poroxaan projet bi nag mbokk yi mi ngi toll si bâtiment deux étages am lu toll si téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll si fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongay mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñu ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote si numéro yi 06 240 54 907 ñu ko 06 240 54 907 kawniki Kii du Abdou na nga def. Fatou maa ngi fi rek. man daal dama bëgg tabax te bëgg ku ma ci taxaw loolu rekk nekk sama xel bi. nga tabax rek kaay ñu dem waaw fii fan la. fii la ñuy wax Kër Bamba nekk fii ci Touba marché Mame Diarra premier étage showroom lampe fa lumière. fii gën a taaru ak lampam yu yànj yii di tàkkee fu ne. gis nga de kon sa jaaxle jeex na lamp yi ngay gis ñuy rayi rayi ak couleur bu ne am na yu bàyyeekoo Turquie am na yu bàyyeekoo ba Dubaï ba sax Chine am na sax exposition plomberie chaise anglaise luxe lavabo ba ci peignoir évier inox serrure luxe câble LCS miroir digital carreau bu Chine. ak itam bu ànd ciment béton fer sable peinture étanchéité table solaire lustre MP lustre cristal PM lustre cristal GM lustre ak ventilo incorporé lampe lanterne 250 watts lampe lanterne scolaire spot projecteur Ingelect Legrand Schneider pompe d'Apex confort pomp solaire ci ay njëg yu xéewale kon daal da nga bëgg a wax ni fii ci kër Bamba Dieng mën nañ la fournir ay matériel ci wàllum lumière ak i lampe yu taaru te leer naññ teg ci bépp jumtukaay buy mottali kër mani kon kër Bamba Dieng daal am na solo lool. te yemuñu ci dees nañ la taxawu ba sa kër pare ñu jox la sa caabi. fekk si leen rek nag ci marché Mame Diarra fi jàkkaarloog porte université Serigne Abdou Lahad wala nga woo leen ci 76 693 23 42 wala 77 877. 89 93 wala 77 922 22 44 ak waa Kër Bamba Dieng xel dalatina ci wàllum tabax. Bamba ji day dem sopp Serigne Touba day dem sopp Serigne Touba. Minam Dia et frère Minam Dia et di yëngu lépp lu jëm ci wàllu matériel portable. nekk fii si Touba Touba Darou Minam Dia et frère na ngeen fi ay portable si ay marques yu différent lu si mel ne iPhone Samsung Tecno Itel Alcatel lu si mel ne ay marque Samsung Touba Darou Minam dañuy jaay ay blindé chargeur chargeur original ay protège blindé di jaay ay coque de protection yu am qualité ay silicone ay câble moo xam marque bu ngeen soxla dañuy jaay ay port convertisseur pour mën a am seeni données ci seen biir téléphone ay casque de modèles différents dañuy jaay crédit orange Tigo Yakalma abonnement Tigo orange expresso Touba Daaru Minam Jaay et frère dañuy jaay ay puces abonnement ay puces abonnement connexion orange 6 mois ba ci un an moo xam télé bi nga bëgg ak yeneen accessoires yu moderne te dëppook jamono mbokk yi Touba Daaru Minam Jaay et frère nekk fii ci Touba 28 en face bi suñ Modou Diouf gérant ba di Moustapha Dia bu ñëwee di fa fekk ay xale yu ambitieux te man seen liggéey ku ci mel ne Dame Gueye Moustapha Lo mbokk yi Touba Daaru Minam Dia et frère dañuy yëngu si wàllu transfert d'argent moo xam Wari Ria moo xam Joni Joni ak yeneen i mode transfert yoo xam ne ñi ngi fii disponible si Touba Daaru Minam Dia et frère Touba Daaru Minam Dia et frère ñoo leen ñaanal kooru jàmm tey ñaanal sëriñ Muntaxa Bachiru mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. genn ñu dëkk ci genn gi ci des ñu ci jàng loolu tax boo genn wàll gi ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko. kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la moo tax ñu ñu xàll foofee. Euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe ñu dëkke woon ñu delloowaat ko muy salle de classe bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe ñu dëkke woon yëpp ñu delloo ñu ko muy ñu delloo ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daa salle de classe dinañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag mi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne fusti bizar fil asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki julli gi mbokk taalibe yi ginnaaw bu ñu jotee digal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yégal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fa ca daara Maam Jaara bu poroxaan projet bi nag mbokk yi mu ngi toll ci bâtiment deux étages am lu toll ci téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll ci fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongo yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk ñi ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06 240 54 907 ñu banque ko 06 240 54 907 kawniki faatu maa ngi fi rek man daal dama bëgg a tabax te bëgg kuma ci taxaw loolu rek nekk sama xel bi. ngir nga tabax rek kaay dem ma wan la. waaw fii fan la. fii la ñuy wax Kër Bamba nekk fii di Touba marché Mame Diarra première étage showroom lampe fa lumière. fii gën a taaru ak lampam yu yànj yii di tàkkee fu ne. gis nga de kon sa jaaxle jeex na lampe yi ngay gis ñuy rayi rayi ak couleur bu ne am na yu bàyyeekoo Turquie am na yu bàyyeekoo ba Dubaï ba sax Chine am na sax exposition plomberie chaise anglaise luxe lavabo ba ci peignoir évier inox serrure luxe câble LCS miroir digital carreau bu Chine. ak itam bu ànd ciment béton fer sable peinture étanchéité table solaire lustre MP lustre cristal PM lustre cristal GM lustre ak ventilo incorporé lampe lanterne 250 watts lampe lanterne scolaire spot projecteur Ingelect Legrand Schneider pompe d'Apex confort pomp solaire ci ay njëg yu xéewale kon daal da nga bëgg a wax ni fii ci kër Bamba Dieng mën nañ la fournir ay matériel ci wàllum lumière ak i lampe yu taaru te leer naññ teg ci bépp jumtukaay buy mottali kër mani kon kër Bamba Dieng daal am na solo lool. te yemuñu ci dees nañ la taxawu ba sa kër pare ñu jox la sa caabi. fekk si leen rek nag ci marché Mame jaar fi jàkkaarloog porte université Serigne Abdou Lahat wala nga woo leen ci 76 693 23 42 wala 77.

mbokki Touba ak li ko wër àdduna wërngël këpp déglu leen ma xibaar leen xibaar bu neex bi ak clinique waa kër sëriñ Abdoul Ahad Mbacke nekk ci dëkk bu sell bii di Touba wetu kër sëriñ Matar Mbay jàngkatu xasida ci biir clinique bi ñu fàggu leen fa wàllum dermatologie pédiatrie petite chirurgie soins médicaux laboratoire analyse médicale massage ngir defal coono yaram yi suñu mbokk soxna yi jëm ci wàllum maternité gynécologie consultation prénatale accouchement échographie bu wexte woo lépp ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yemuñu foofu de wàllum hygiène di wàllum cet ak cell ba képp ku fa dem di nga am mbégte ndax ndaw ña ngi fay fekk ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké dinañ la dalal tatagal la si bépp jàngoro bu manti doon ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké waaye mbokk yemuñu foofu de ubbi nañ leen fa benn agence de voyage bi woo ci Air Mouride waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yéen yi nga xam ne da ngeen di faral di tukki fépp foo leen bëgg dem ci àdduna wërngal këpp mën ngeen jokkook jokkoo agent de voyage bii di woo ci Air Mouride waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké képp koo xam ne sa loxo tamit jotul sa ginnaaw boo ñëwee ñu defal la ay prix yu xéewale ci fépp foo bëgg ci àdduna bi ak bopp soxna yi ba tey it ubbil nañ leen fa benn assurance ak saa bi nga xam ne foo dem ci àdduna fépp fekk ko fa ak yeneen i assurance yu wétte wër ak prix yu xéewale fenn rek ngeen ko mën a amee muy waa Kër Sëriñ Abdul Ahad Mbàkke wolof ne na tur day wuyu boroom ba tax na lépp lu jëm ci wàllum jafe-jafe jàngoro yi clinique bi mucc ay bi leen fa ubbil niki noonu agence de voyage bi nga xam ne dina leen jàppale ci seen wàllu dem ak dikk ci noonu it jàppale leen bu baax suñu mbokk ujaay yi nga xam ne billet màkk niki noonu ak sa assurance bi xew ci jamono te wër àdduna wëngal këpp lépp ci waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké ngeen mën a jokkoo ak ñoom ci 33 979 51 65 wala 77 573 54 31 77 573 54 31 boo leen ñëwee di ngeen fa fekk ndaw yi leen gindi jàppale leen ci bépp jafe-jafe ak domaine bu manti doon li ko wër àdduna wërngal këpp déglu leen ma xibaar leen xibaar bu neex bi ak clinique waa kër sëriñ Abdoul Ahad Mbacke nekk ci dëkk bu sell bii di Touba wetu kër sëriñ Matar Mbay jàngkatu xasida ci biir clinique bi ñu fàggu leen fa wàllum dermatologie pédiatrie petite chirurgie soins médicaux laboratoire analyse médicale massage ngir defal coono yaram yi suñu mbokk soxna yi jëm ci wàllum maternité gynécologie consultation prénatale accouchement échographie bu wexte woo lépp ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yemuñu foofu de wàllum hygiène di wàllum cet ak cell ba képp ku fa dem di nga am mbégte ndax ndaw ña ngi fay fekk ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké dinañ la dalal tatagal si bépp jàngoro bu manti doon ci biir clinique waa Kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké waaye mbokk yemuñu foofu de ubbi nañ leen fa benn agence de voyage buy wóor ci Air Mouride waa Kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yéen yi nga xam ne da ngeen di faral di tukki fépp foo leen bëgg a dem ci àdduna wërngal këpp mën ngeen a jokkoo agent de voyage bii di wóor ci Air Mouride waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké képp koo xam ne sa loxo tamit jotul sa ginnaaw boo ñëwee ñu defal la ay prix yu xéewale ci fépp foo bëgg a dem ci àdduna bi ak tamit ay billet Makka ngir suñu mbokku soxna ba tey it ubbil nañ leen fa benn assurance ak saa bi nga xam ne foo dem ci àdduna fépp fekk ko fa ak yeneeni assurance yu wéttewër ak prix yu xéewale fenn rek ngeen ko mën a amee waa kër sëriñ Abdul Ahad Mbàkke wolof ne na tur day wuyu boroom ba tax na lépp lu jëm ci wàllum jafe-jafe jàngoro yi clinique bi mucc ay bi leen fu ubbil niki noonu agence de voyage bi nga xam ne dina leen jàppale ci seen wàllu dem ak dikk ci noonu it jàppale leen bu baax suñu mbokk ujaa yi nga xam ne billet màkk niki noonu ak sa assurance bi xew ci jamono te wër àdduna wërngal këpp lépp ci waa kër sëriñ Abdul Ahad Mbàkke ngeen mën a jokkoog ñoom